ñu ngi yemoon ci a sururin mawduna ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ala sururin bi akwaabin wa wa ka'sin min ma'iin ba mu jeex li ñu jotoon a gis gisoon nañu waat gi waxoon nañ li jëm ci wàllu li tax saar bi tur bi alwaaqia bokk ci turu yawmal qiyaam yi euh, gisaatoon nañ ci yeneen tamit yoo xam ne jotoon nañu ko gis ko ay alxaqa alxaashiya ak suuratul qiyaama euh, gisoon nañ ne bés boobu suñu boroom kon da cee euh, ne bés boobu xaafidatun rafi'a bés la boo xam ne day am ñoo xam ne dañ leen fay yëkkati am ñoo xam ne dañ leen fay wàññ dañ leen fay wàcce xaafida wàcce ak ñoo xam ne dañ leen di yëkkati te nag ku ñu wàcce yow noonu ngay mujje ilaa asfali saafilin mooy fa ngay mujje nekk bokk ci ñu suufe ba faw ku mu yëkkati nag mooy dangay yëkkatiku ba faw ah, waxoon na nag bés boobu buy xew signes yi mu ne ida rujjatil ardu rajja bés bi nga xam ne ci la suuf si di trembler tremblement de terre boo xam ne du ay seconde du ay minute mm. dina gën a bari loolu mm. dina gina a durer loolu mu ne montagnes yi daal di tasaaroo nekk poussière fa kanat haba'an mumbatha mu ne nag bu loolu amee muy yawmal qiyam muy alwaaqi' boobu bu xewee xew-xew bu rëy boobu événement bu mag boobu bu boobaa yi nit ñi ak li ngeen di bari bari bari bari ñetti pàcc rek ngeen di doon bi ci njëkk mu ne fa asxaabul maymana ñooñu ñooy waa droite moo tax droite dafa euh, mu am lis charia l'islam daal di koy jox priorité ci la gauche ci côté gauche ndax ñu baax ni ñoom ñooy les gens de genre droite euh, moo tax ba ci cëru doomu aadama sax cëru yi nga xam ne côté droite la ñoo gën a euh, euh, nu mu tudd ñoo ëpp lu le priorité que yeneen yi. moo tax ndax barke bi dafay jaar voilà moo tax de ce fait moo tax yonent bi alayhi salaam comme xadiis bu ne ci imaam muslim rahmatullah alayhi muy tere ku lekk càmmoñ ndax nee na seytaane mooy lekk loxo gauche mm. waaw ah, moo tax ñëw ci restaurant restaurant yi moom. ñoom fourchette bi ngay lekke fii en tout cas foog naa Sénégal sax loolu la. ndax ñoom ñoom dañuy roy dàqu quoi. fourchette bi ko côté droite gauche lañu la koy tegal. paaka bi nga war a dagg ñu tegal la côté droite. yow boo daan tant que jullit boo gisee. Mm-hmm. bul yow waroo waroo topp da ngay jël nga jël. fourchette bi. Mm-hmm. téye loxo droite di dagge loxo càmm. mais comme que nii lañ ko tegee rek. Mm-hmm. nga koy def. moom koy mën nga dagg sax mais pour lekk. nga jël sa mais go gaa yi moom seen yoon mais loolu. <laughs> yonent ma lay saar saam nag hmm. dane bu leen lekkee loxo càmmoñ ndax seytaane mooy lekk loxo càmmoñ. Euh, loolu benn la beneen. yaa Aysatu radiyallahu anha dane yonent ma lay saatu salaam xadiis bu ne ci saxiixayni mu ne. kaana yu'jibu tayammunu moom di defee lépp di commencer côté droite. loolu la masa sob fii tanauli yi moo xam bu doon sol dàll dàll bu doon sol dàll côté droite bi tànk mm-hmm. droite bi lay njëkkee mm-hmm. mu ne wattara julli yi bu doon peñawu tamit mm-hmm. côté bi féete droite lay commencer ñun léeg-léeg duñ ci sax xalaat ah, lañu <laughs> dem rek dem mm. moo tax kuy watu kuy watu ñu bokk na ci sunna yi ki koy wat commencer côté côté droite pas côté droite moom miy wat mais waa ji miy wat. Hmm, côté droit waa ji wat waaw waaw. Hmm. voilà mu commencé côté droite bi ndax dane yonent mi alayhi salaatu salaam wa fi ashyaa'ihi kulli kulliha hmm. ak ci mbiram yépp mooy commencé droite. mooy lépp droite la doon tàmbale. loolu moo tax euh, mu am solo bon léegi nag moom gars yi bo. ndax barke bi ci nekk côté commencé droite mm-hmm. euh, moo tax waa àjjana tamit mm-hmm. ñoom ñu leen di tudde asxaabul na mana les gens de droite voilà euh, mu ne ñoon ñooy xaaj bu njëkk bi ñeneen ñi mën a wasxaabul mash'ama mooy les gens de gauche <coughs> euh, ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne seen affaire baaxul euh, am na nag yoo xamante ne nii par exemple dindi saleté ci main gauche lañ koy defee euh, lool moo tax bon loolu beneen kii la quoi li jëm ci wàllu ay soccoog yooyu ndax euh, dafa am wuti ci boroom xam-xam yi rahmatullah xam nga soccu ñun dañ ko xeeb léegi alors que affaire la boo xam ne nit ki yonent mi alayhi salaatu salaam dane assiwaaku mooy soccu matharatun lil fammi day day day day setal gémmiñ wa mardaatun li rabbi te day tax nit ki am gërëmu boroomam mooy xoola geste boobu nga xam ne jëlub socc rek dina ah, loolu yàlla di la ciy gërëm ah, te nit mën naa jaamu di jaamu yàlla mm. santan ba dee te du am ngërëmul yàlla hmm. ah, yow ñu ne la socc yoneen ñu alei saatu salaam ne non seulement hygiène de de sa bouche day set nga man di hmm. ba pare mu ne loolu day gërëm yoo yàlla mën nga cee am ngërëmul yàlla mais ñun suñu yoon na wut feneen lañ dañuy bàyyi yooyu noonu mbir mi waru nekk fii quoi en Afrique t'as souvent parce que nit ñi tellement que tu vois mais ici là hmm. waaw bari na fi sax bari na de waaw gars yi de dañoo amoon habitude bi rek. Mm. mooy ne loolu par exemple euh, dafa am wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce que kuy socc da ngay commencer côté gauche bi. wala mm. côté droite bi. ndax ñeen ñi dañu gis ne comme que socc dindi salte la. Mm. yi takk ci bëñ yi. kon kooku. Ah. bon kon gauche la. mais gauche bi ça ça va être difficile quand même. non côté bi xam nga bëñ yi dafa am côté bi côté bi. waaw waaw ah pour côté bi. ngay commencer waaye. ak ak loxo yi jël mooy ne mais mm. loolu pour wan la ne bu dee dindi mais li mm. li gin a dëgër mm. insha allah mooy ne côté droite la. Mm-hmm. Euh, ndax du lool rek. Mm-hmm. du lool rek. Mm-hmm. du pour lool rek la socc yi kii te li mu wax nii tamit day gërëmloo yàlla nit man nga sa gémmiñ sax ngay socc ngir am gërëmul yàlla. ndax man du la ci ah, am. Euh, loolu moo tax kon côté gauche ak lool loolu la wàññi loolu moo tax xanaa xamoo booy dox ci mbedd mi nii sax mbedd mi mm-hmm. fekk bien sûr que nag ñaari côté yëpp mën nga fi doxe li gën mooy nga jël côté droite di doxe droite mm-hmm. mooy côté bi féete droite nga doxe noonu loolu moo gën bon ba mu des ay ay ay kii ba mu des ay exception par exemple bu dee ne yow dañu nekk naaj bi dafa tàng côté droite bi naaj bi fa lay tapé te affaire yi man na laa non di jaaral demal ci fi ker gi <laughs> ndax benn waay hmm. benn saxaab yi hmm. abu israil la tuddoon yonent yàlla lu d yonent mi alei saatu salaam dafa romb gis abu israil mooy baayu israil quoi hmm. israil euh, daf ko romb euh, ànd ak ay saxaaba radiyallahu anhu ñu gis waa ji taxaw ci ci naaj wi quoi solul dàll ba pare taxaw ci naaj wi mu mu laajte ne waa kii moom lu tax mu def nii ñu ne ko hada abu israil kii abu israil hmm. dafa nizar mooy hmm. dafa am façon bokk na ci nit ki ne man de sama examen bii may dugg de bu yàlla defee ma am ko dinaa ko wooral ñaari fan loolu lu mel noonu loolu nizar la bon boobu nag hmm. boobu nag bokkul non boobu soppuñu ko façon boobu ndax day mel ni affaire bon waa sa digganteeg sa ta <laughs> loolu mooy changé wul dara changé wul dara li yàlla dogaloon hmm. euh, mu am nag lenn loo xam ne mooy nit kee koy defal euh, mooy toog nii mm, mais ah man dem moom wax dëgg yàlla mm. at mii ñu nekk daal wala at mii di ñëw bëgg naa ci wooral yàlla mm. ah. Ah. voilà boobu moom bu baax la boobu ah, moom bu ñu sopp la bële sax du ne dafa totalement dafa bon mm-hmm. mais bon du lu ñu sopp ndax mbir na moo xam ne bu ko nit tànnee mm. moom day foog ne kon saa bu dara rek surtout bu defee am ko mm, mu foog ne kon lool la mm. alors que mbir du lool euh, mu ne ñu mu ne ñu ne ko kii de abu israil la dafa nizar ne du sol dàll day taxaw ci naaj wi du taxaw day day taxaw ci ker ci naaj wi te du kerlu mu ne ko mu ne inna allaha an ta'dhibi hadha la ghani mu ne buur yàlla de waa jii mbugal gi mu teg boppam ci naaju tàng wi ni mu mm. tàng mu taxaw fi rek ba mel ni mm, buur yàlla moom sori na akal deñ deñ na ci li li ah. mooy ne moo tax mm. du ne man lu ma nisar rek def ko même mm-hmm. nit bu ne woon mm-hmm. moo man nisar naa c'est-à-dire voilà dafay méttital boppam. voilà bon yooyu façon yooyu léegi nag léegi léegi am na beneen laaj. boo xam ne loolu fuqaha yi rahmatullah mm. alayhim dañ cee wute. Mm. mooy léegi mooy nizar loo xam ne. Mm. yow def ko baaxul. comme ma ne. Mm-hmm. woo ren moom bu ma yàlla dimbalee. Mm-hmm. wuu ba ñu ba sama chômage bi ma nekk yàgg na. bu ma yàlla dimbalee ba ñu recruter ma de. Mm-hmm. bon li may def mooy dinaa braquer ji banque. ah loolu <laughs> dañ naan ko yow sa misère boobu même buñ la recruter boo ko def ah, ndax naa yow sa misère gi sa waaye misère bu baaxul la baaxul looy c'est ça euh, kenn ak moom lim defoon àggul ci loo xam ne dañ naan dafa xaraam mais man mm-hmm. na laa yóbbu ci loo xam ne mm-hmm. mooy teg sa bopp coono yoo xam ne yàlla sant la ko bu mel noonu it ku nisar nisar yu mel noonu hmm. comme mu ne man moom wuu bu ma amee sàngam de nisar naa dootuma euh, naa toog bon yenn yi nga xam ne yàllaa ma ko daganalal hmm. ma ne man daal dama koy kii donc yooyu yooyu du lu baax hmm. loolu du nisar yu baax moo tax ma ne bu dee ne waa yi naaj wi côté ndejooru gi la ne tàng fa lool ko du jaar foofu na jaar fee ndax affaire yi quand ndax mu jaar ci ker gi ci lay gën a yëgee xéewalu yàlla ah. ndax boo jaar ci naaj wi yaa ngi ci coono goo xam ne hmm. tartar yi alors que boo jaaree foofu di nga gis xool opposé entre ker gi nga nekk ak hmm. tàngoor wala buur nga mën a sant yàlla ci loolu hmm. que boo newoon ci tàngoor yi euh, moo tax côté gauche côté droite tout le temps moo gën ba mu des ci kaayu précis léegi kon deuxième partie bi ginnaaw waa droite muy waa gauche léegi nag ñetteel bi ndax dana ñetti ngeen hmm. ñetti pàcc mu ne moo ñu njëkk ñi nga xam ne ñoo jiitu ci lépp hmm. ñooñu hmm. réellement ci waa droite lañ bokk mooy ci waa mais ñooy crème waa droite ndax euh, de toute façon pour nga bokk ci as-sabiquna mooy ñi nekk les les les têtes de liste loolu moom balañ ko balañ ci bokk mooy fokk nga bokk ci waa droite d'abord mais après dañuy def sélection ana kan moo gën a ñi gën a méritant ñu daal di leen koy jox mérité wu ñooñu lañ koy ñooñu lañuy fal foofu te loolu nag waxoon comme ni ñu ko waxe woon kenn bu ci kenn jombale sa bopp yàlla day maye rek yow manoo toog ne man jombale mayu yàlla ne lim may diw manuma koo may ba mu des loo xam ne da da moom yàlla moo ne lii maye la goo xam ne kenn nit rek laa koy jox mu ngi mel ni ki gën ci nit ñi yonent ma lay saar saar manoo ñëw di ñaanaat naan yàlla yàlla nga ma def ma gën ci nit ñi ah, man da loolu façon ñaan yooyu ñaan ñàkk ñaan ñàkku teggin la sax ñàkk xam ah, yàlla dëgg-dëgg mais bu dul loolu bu dul yu mel noonu mm. yoo xam ne ay jagle la pour kenn nit ta def nañ ko ba bare mm-hmm. mooy ne yow pourquoi nga jombale sa bopp ak comme tey ku fi ñëwoon naan man mm. li may ñaan yàlla mooy ma nekk yonent xam nga façon ñaan yooyu amul ah, benn njariñ mooy de toute façon mm. boo ñaanoon bu la ñépp ñaanoon mënoo koo doon <laughs> c'est trop mais bu dul loolu mm. bu baax ak ay kii boroom xam-xam man manuma mel ni ñoom foo ko teg non yow ñaanal rek tey góorgóorlu kon ñooñu nag mm. ñooñu noonu nag nga xam ne lépp ñoo ci jiit gina rafet xol gina selli jëf ñooñ ñooy saabiquuna saabiquun mu ne ñooñ nag ñoo ñu jege buur yàlla mm. léegi nag ci ñooñu lañu nekkoon mooy ñoom la mujjee lim mais ñoom la njëkk a wax seeni mbir ndax ñoo fu ndax ñoo raw ñëpp mm-hmm. Mm-hmm. lii day mel ni bu ñuy mm-hmm. euh, xoolal li mu def dafa jël asxaabul maymana deg leen jëkk leen a lim mm-hmm. muy waa droit mm-hmm. teg waa gauche après mu indi ñi raw mm-hmm. léegi nag mu commencé ci ñoom ana lenn lu ndaw lu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw ci seen récompense ëllëg mu ne woon ñoom kon fii naa na'im ci àjjanay xéewal yi lañu ne ginnaaw bam ñu nee ñu bari lañ woon ci ñu jiituñu woon waaye ñu néew lañ ci ñu mujj ñi léegi mu ne woon ala sururin ci ay lal nag la ñuy nekk àjjanay xéewal yoo yële ala sururin ci ay lal la ñuy nekk yoo xam ne mawdu na yoo xam ne lal yoo xam ne ci oor la du ay ay ay ay ay ay ay ay bois précieux ah hmm. bois précieux yi xam nga fii nii ñi ko fi am sax bariwul hmm. mooy foog nga am alal dëgg bois yi gën cher pour nga am ci lal moom mais fee waxuma la du bois lal bi yépp lépp or la tout en noir mm-hmm. mu ne muttaki'ina dañuy sóonu alayha ca lal ya mutaqaabiliin dañuy jàkkaarloo mm-hmm. mu ne yatuufu léegi muy baagante alayhim ci ñoom wildaanun ay gone ay jeunes muxalladuuna yoo xam ne dañ leen a saxal ñoom fa lañuy sax jeunes yooyu nga xam ne ñooy nekk les serviteurs des gens du paradis yal nañu yàlla boole ci ñoom lan lañ leen di mu ñuy leen di servir ci lan lañ koy def mu ne bi waa akwaabin ci ay kopp wa abaariqa ak façon ndab yoo xamante ne nii seenu seenu rafetaay boo leen gisee dañuy briller dañuy scintiller mooy abaariq mooy ibriq day day mel ni euh, comme lëndëm ngay dox mu lëndëm këriis nga jekk rek éclair bi ñu nii dóor ni muy defe noonu ndab yooyu noonu la mel te du ko def di yàqi bët mooy boo ko xoolee rek noonu la mel xam nga lii li tax muy muy éclair di xaw a kii mooy li muy ñëw ci lëndëm jekk rek ñëw dem mais lii noonu lay mel mm. mooy day scintiller day scintiller mm. ci ay bool yu mel noonu mm. wakaasin ak ay kaas min ma'in yoo xamante ne nii ndox mu neex la ñuy naan ak façon ndox yi nga xam ne ñoo am àjjana façon naan yi yooyu dinañ ci gën a ñëw ci suuratu alqitaali wala suuratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag waaye yooyu ñu fay naan moom mm-hmm. oh ñun àddina bii du lu ñu neex naana ndax am na yenn ñun xam nañ ne bu ñu ko naanee du baax mooy dañuy dañuy dañuy euh, dañuy lan dañuy euh, dañuy màndi comme sàngara yeeg même yenn yi nga xam ne sax dagan na boo ci jëlee lu bari sa sa sa sa sa sa sa xel mi day commencer mm-hmm. mooy sa bopp bi day commencer di tourner <laughs> booy bi doon wax démb naa sama bopp day tourné ma ne ko eh. mais eh, sa bopp day tourné puusal ci tali bi nga. <laughs> naan naan maan yaa ma tête tourne ma ne ko ah voye kon jógal tali bi <laughs> te zone bi ñu nekk gaa yi fii ñu leen neex la ñuy dawale mm, mm. am na nag yoo xam ne boo ko fan boo ko naanee mm-hmm. noonu lay mel mm-hmm. euh, mooy euh, àddina bi moo tax l'islam am naan yoo xam ne da koo tere muy comme sàngara ak yi nga xamante ne day day yàq xel même du lu ñu naan rek mooy ah. ñuy fóon ak yépp lu jëm ci yàq xel da koy tere mm-hmm. moo day tudd kàcckat yi naan ay sàngara day xaw ma lan day joxe mm-hmm. sàngara li mun gën a def mooy rey ay nit accident yépp li ci ëpp cause bi ci njëkk mooy sàngara mais léegi àjjana moom yii ngeen ne wa kaasin min ma'in ci kopp yoo xam ne ay kaas yoo xam ne ci ndox ak façon naan yam àjjana lañ ciy def waa mm-hmm. àjjana moom ndax am na fa naan bu ñuy tere te tamit euh, suuratu euh, Seydina Muhammad boom alayhi salaatu wasallam dafa cité façon ndox façon naan ya fa am te bokk na ci li wax mooy wax xamrin am na sàngara léegi nag mel ni fii day tontu nag ku xelam dem ci lool ne mais est-ce que ndax yooyu moom ah, mu ne laa yusaddauna gis nga yañ fay naan nag foofu laa yusaddauna anha wala yunzifun kenn du ko naan di perdre la tête ah, wala ngay màndi hmm. loolu du màndilaate hmm, hmm, mooy boo ci naanoon bërigo yi du màndil nit mu ne wa faakihatin loolu mooy côté naan bi wa faakihatin ak ay fooyteef fooyteef mooy ay fruit mimma yataxayyaruun ci yoo xam ne ñoom li leen neex la yoo xam ne ñoo koy tànnal seen bopp mm, ndax fii moom am na yenn yi boo ko bëggee te saison moom jotul mm, te amul mm, amul doo ko am loolu moom doo ko am moom mm-hmm. waxuma la dara sax léeg-léeg nga dem di jëndi yenn yenn euh, euh, légumes yi nga xam ne mm-hmm. du saison am doo ko gis du tout wala boo ko gisee njëg li cher mm-hmm. àjjana nag mu ne amul lool wa faakihatin dinañ fa am ay fruits ay yu ñuy lekk ci yooyu mimma yataxayyarun yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tànn te looloo leen neex mooy yi ñuy yii leen yi ñuy tànnal seen bopp mm-hmm. mu ne wa lahmi ak yàppu picc lahmi mimma yashtahun ci li leen neex mu ne wa hurun ayn mu ne bu dee góor ñu fa nekk wa hurun dinañ am ay li ñuy wax nu ko wolof di wax hurul ayni ah, voilà mooy fii lañ ko jële hurul ayni la wala hurun ayn la ñoom ñu ne hurul ayni ah, nag lañ naan wolof naan hurul ayni voilà li tax ñu leen di wax lool mooy mooy seen bët yi mooy euh, bon bët yi day rëy nii te li ci war a weex day weex tal li ci war a ñuul ñuul ko looloo tax ñu naan leen hurun ayn mooy bët yi day ñuul kuk ci biir mooy li ci war a ñuul ba pare leneen li weex mu ne ka am saali lu'lu'i dañuy mel ni wurus woo xam ne mag ñun dañ leen a denc mooy Euh, loo xam ne masuñ leen a laal xam nga wurus woo xam ne euh, kii nu mu tudd saxaar masu cee jaar mm. loxo masu koo laal ni muy dàq beneen wurus boo xam ne gaa ko doon laal ci buti yi mu ne jigéen ñooñu tamit mooy kenn masu leen a laal mm-hmm. kenn masu leen a laal mu ne jazaan mu ne lii nag jazaan pay la bi ma kaanu ya'malun dama koo faye mm. ci li nga xam ne moom lañ doon jëf ah, moom léegi nag moom benn laaj mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane amul kenn lan yu lan yu doxala lan yu doxila ahadun ahadan aljanna amalu amul kenn kenn kenn koo xam ne ay jëfam moo koy dugal àjjana kenn amul benn nit bu mën a taxaw ne man jëfal naa yàlla lu tax man ma mérité mu yóbbu ma àjjana ci par amul choix mu ne loolu kenn am ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man sax lu dul yàlla daal sa mbërtël ma ci yërmandeem kon loolu mooy loolu leer na mooy kenn kenn du dugg àjjana ndax yow dangaa jàpp sa dugg àjjana gi say jëf a tax fii dane ñoom seen àjjana yi ñu dugg ak lii yépp jazaan pay la bi ma kaanu yaamalu ndax li ñu doon jëf léegi nga ne mais affaire est-ce que nirul contradictoire ñu mm, <laughs> ne la non boo amul contradictoire Euh, ndax bàyyi mooy bima bii boobu ak bii bale bokkul mooy dafa am euh, genre conjonction la mooy ne àjjana moom yàlla mooy bi yonente ma lay saar sam wax mooy àjjana nit du toute façon manoo faa dugg ndax yow say jëfi kese loolu moom mën da nekk euh, mooy ne nag buur yàlla dafa def benn affaire mooy ne lu mu teglu ne day ut sabab mooy liñ naan euh, sabab sabab réellement li muy tekki mooy échelle mooy bu tegee ay mbir day teg loo xam ne ku ci bëgg a dem fi ngay jaar mooy euh, par exemple ku bëgg a dem àjjana ku war a dem àjjana buur yàlla dafa def ne fokk nga nekk jullit léegi yow nekk jullit gi nga nekk jullit est-ce que nguuraayu kan la est-ce que nguuraay gi man sama nguura moo tax ma nekk jullit wala man damaa gën ki ko doonu la fan laa ko teg fan fan est-ce que man lu ma liggéey la ba nekk jullit wala déet mooy liggéeyu ko ngëneelug yàlla kese la kon nag man boo dugg bu ma nekkee jullit ba dugg àjjana kan moo tax est sama jëf la mais yàlla la moo ma def li ma doon ah, mais dem àjjana boog dafa dafa nekk pour nga dem fa di ngay fii ngay jaar léegi nag yi mu teg ne jaar leen fii ku ci jaar mooy ne yow yaa ngi ci sabab cause yi tax nga mën a àgg foofu mais nekk ci cause yi tekkiwul ne di nga ko am ndax am na ñoo xam ne dañuy julli alxuraan ne waylun lil musallin toskare xuru mbugal biir safara ñeel na ñi nga xam ne dañuy julli pourtant ñoom boo leen gisee ci biti ñi ñuy julli dañ naan ñii ñu ngi ci chemin bi yóbba àjjal moo tax nekk ci chemin bi noonu rek mooy euh, di def loo xam ne day wane ne yaa ngi ci loolu tekkiwul ne yaa ngi ci moo tax nag jëf jooju waa jiy def waa ji di ñuy def di julli di woor di def azakaak euh, dem Makka ak yooyu loolu sabab la pour am ngërëmul yàlla ngir yàlla dugal la àjjana loolu benn la mais sabab boobu noonu euh, moom lay wax fii ne ñu mooy ne lépp lépp lépp euh, ngërëmul lu euh, mu tudd ngëneelu yàlla kese la mais yàlla ci boppam moo tourné def ci ñoom loo xam ne ngërëmam googu day tax ñoom ñu mérité ko en fait affaire yi boo seetloo dëgg-dëgg lépp day tourné ci ne nit ki amul lu mu war a prétendre ndax lépp mooy xoolal yàlla moo la jox xel mi nga am moo la dundal jamono ja nga xam ne am na ñoo xam ne ndax nit ku dund ku nekk année bi mu juddu am na liir yu bari yu ja yu gaañu mu am un an am nañu bari ñu am un an ñu gaañu lool kenn man boo leen doon lim ci sur terre day bari année mooy âge bu mu toll rek am na ñu fa génn àdduna bu dee bon suñu société yi mu dem école bu xoolee euh, seen photo classe école bañ nekkee CPC yi mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dundatuñu mm-hmm. <laughs> te lool moom mooy ci àddu moom quartier bu restreint boobu léegi ba pare yow buur yàlla daldi lay dimbali nga nekk ci lislaam mu def la ci ba pare xéewalaat la nga man di koy jaamu ginnaaw bi nga defee loolu lépp mu ne la nag bi moo dee ma jaamu yow nga jàpp après li ngay li ngay def noonu ma fay la ci mooy ne yow en fait yow nit ki yow ndekete yow defoo dara loolu moo tax ci euh, euh, euh, Ibn Ata'illah radiyallahu anhu naan nit ki warula désespéré wu man la ko waxatee mu ne jaamu yàlla gu muy def hmm. warula tax mu gën am yaakaar que ne moom buur yàlla dina ko defal dara ndax lan day jaamu yàlla ba moom mooy contraire bi mooy bu bu passé quelques jour yoo xam ne gis na ne niveau dafa dese mu jàpp ne kon bon moom kon yaakaaram ci yàlla war naa mën a wàññeeku loo nit kiy def lool boo seetloo moom yaakaaram ci yàlla mu ngi ko teg rek ci ay jëfam alors que sa yaakaar ci yàlla yow waroo koo teg ci jëf nii ci dara mooy danga war a xam ne de façon bu ma nee ci niveau basse bon man sama bopp laay laay laay tenir tort mm. du ma wax ne yàllaa ma ko teg comme li ñuy wax naan yàlla yàllaa ko ci xiir mm. xam nga worof yi ñoom dama danaa jaax mm. mooy sénégalais yi <laughs> nit kuy naan sàngara ñu naan yàllaa ko ci xiir te pourtant nit nag koo xam ne moom ab sëriñ la waliyu la ku am duñ wax mukk yàllaa ko ci xiir dañ naan wuu moom kay jàmbaar la du moroomu nit ñi yàlla daal mel ni moom mooy xiir nit ñi ci yu bon yu baax yi moom ngóor ak waaja la déedéet moo tax wa min alaamati nuqsaanil amal non euh, am na bon nu ko sëñ Tuubaa radiyallahu anhu waxe wax ci bu si euh, imaam bi euh, mooy mu ne bokk na ci nga xam ne ay màndarga yuy ngay wàññi sa euh, nuqsaanu rajaa inda nuqsaanil amal yu mel noonu la mm. mooy ne yow daal sa curseur bi ngay am sa yaakaar ci yàlla yaa ngi ko teg ci say jëf mm. alors que affaire bi du loolu mooy ne nit ki boo ne euh, ci niveau bu baas dangaa war a euh, bon reprocher sa bopp lépp mais tuub ci yàlla dellu ci moom ngir mu jéggal mm. bu dee yaa ngi def lu baax nga bañ gis ne yow la ndax iblis ñu bari foofu la leen jaar ne la yow la fii mun a gis nga sa maas yaa ci man xoolal koñ bi nga dëkk xoolal kër gi nga dëkk waxuma la lool sax xoolal dëkk bi réew mi yaa fi man après yow boo gisee sa bopp mooy da ngay loru. voilà mooy ne après. te loolu moo tax kii euh, dafa am benn euh, imaam bu mag imaam al-Mawardi mm-hmm. rahmatullah alayhi euh, sëriñ kii la woon bon taalibe imaam Shafi'i yi la quoi mooy pas direct mooy ngiiru Shafi'i yi ci foo la bokkoon moom dane rahimahullah mu ngi génnaa dinay côté la trois cent et quelque yooyu mu ne man masumaa dem ci benn jataay tii di fekk benn assemblée jàpp ne sama bopp man ma jàpp ne bi may ñëw ma ne ah fii moom maa fi xam-xam par exemple noonu fii moom mm. moom maa fi mm. wala boog mu jàpp ne daal moom moo la ëpp mm. xam-xam wala lool mu ne masumaa def lool lu dul ne <laughs> euh, bon affaire yi day ñëw nee benn jour mm-hmm. bon dañ ko laaj loo xamante ne nii pourtant moo ko doon jàngal taalibe yi de mm-hmm. mais xamu ko woon ba taalibe xaw a euh, depp xaw a ruus quoi ko ci kii mm-hmm. <laughs> léegi mu ne masumaa jàpp nag sama bopp di dem ci benn assemblée que ne maa fa gën a tuuti maa fa gën a doyadi loolu buur yàlla dina ma xamal loo xam ne xaw ma ko woon mm-hmm. pour wan yàlla moom mm-hmm. kuy kuy wàcce boppam kuy wàcce boppam kooku kooku la yëkkati mais bu dee ne yow tout le temps yaa jàpp ne yaa féete ñépp kaw mooy dalay weer ci kanamu mbooloo mi yépp ndax bu dee xam-xam ngay jaay mm. boo mooywul kenn mooy ñëw ak koo xam ne kenn masu koo fooga mu laaj la laaj boo xam ne boo mooywul sax ci njàpp rek la jëm doogu xam <laughs> mm, alors alors que ku wàcce sa bopp mm. buur yàlla yëkkati man tawadaa rafa'ahu Allah kon ñii nii euh, fu ñu newati woon voilà mooy mooy. Euh, jazaa. voilà voilà jazaan bi ma kaanu. Euh, mooy ne. lii nii du ne waa ji lii mooy bii àjjana bi nga xam ne mooy da jëf ba pare door koo am non loolu pour nga am ko mooy yàlla ne yow da nga koy am mooy yàlla dugal la mais dafa am sabab yu mu teg moo tax yenn yi. Euh, xool da ngay gis euh, julli ñi nga xam euh, buur yàlla lim leen di lim leen di def defal na leen ko mais mhm. li wolof yi naan saako bu daw deful dara du taxaw mooy ne buur yàlla dane inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim man yàlla nekkuma di changer benn peuple benn société benn mbooloo lulul ñoom ñu changer seen bopp mhm. bon bu ñu bu ñu bu ñu defee góorgóorloo ba changé wu ku leen changé buur yàlla mais ñoom ñoo def effort. effort ndax mm. kat. buur yàlla moo def yaamal waman ya'mal mithqala dharratin xayran yara ku def lu toll ni lu gën a mm. tuuti atum wala atum wala lu ko gën tuuti ci lu baax di nga ko gis. ku def contraire lu bon di nga ko gis. kon loolu nag sabab yooyu mooy ne yow en tout cas lépp day tourner ci yàlla rek. Mm. ndax moo la. moo la defal xéewal nga nekk ci diini ji defal la xéewal nga koy jaamu ba pare li nga jaamu noonu rejeté wu ko manoon nag bari na ñuy jëf ñoo xam ne du leen du leen du leen kii ah. hmm. du leen nangul hmm. ndax yonent mi alei salatu salaam ñett ñu wax ñoom la ñuy njëkk dugal safara bokk na ci koo xam ne boroom xam-xam la hmm. xam-xamu diine ah, ah bon kooku mooy yàlla xoolal yàlla def na mu am xam-xam mais nangulu ko xam-xamam ndax moom yéeneem seetlu ah, léegi nag yow nit ki yàlla defal la loolu lépp ba pare ginnaaw gi mu nangul la hmm. lépp day delluwaat ci yow ci moom hmm. mais nag sabab lu leen moo tax mu ne jaza an ñii nag seen lii nag ñu am jaza an pay la bi ma kaanu ya'malun hmm. ndax liñ doon def mu ne nag foofu laa yasma'una fiha biir àjjana yooyu duñu fa dégg laghwan wala ta'siman imaam Abdullah ibn Abbas ne mooy baatilan wala kadiban mooy duñu fa dégg am po am caaxaan ak wax yoo xam ne du dëgg wax yu lay yóbba ngay defi bàkkaar ak yooyu laxu moom mooy lépp mooy li gaa naan waa ji day plané hmm. bu dee ci côté wax moo jépp wax joo xam ne da lay détourner ci l'essentiel àjjana moom mooy ah, euh, discussion futile yi gars yi def yi ay toog ngir bay temps loolu amu fa hmm. mu ne illaa la fa am mooy xiilan salaaman salaam ñun ñëpp jàmm lañuy waxtaane hmm. jàmm nag euh, hmm. société yi nga xam ne dañu nekk ci ci jàmm ñoom ñoom xamuñu valeur am. Mm-hmm. mais mm-hmm. instant bii ku mu fekkoon. Mm-hmm. ngay dund biir Alep. fii nga xam ne bomb yi dal ay. Syrie yële Bagdad yi nga xam ne heure bu ne. yow sieste sa kër sax. nga tëdd sa biir salon. mooy rëccu. ndax bu ñu dóoree bomb ci marché bi fee c'est total bi lay waddal te pourtant yow ay ay mm. ay centaine de kilomètres mu waddal sa kër nga xam mm. mooy ne moo tax booy mm. moo tax nag ñenn ñi dëkk ci comme dëkk yu mel nii ak yenn coin Afrique yi nga xam ne amul problème ak ci monde bi ñooñu dañuy insouciant ci affaire yi ndax ñoom mooy wax yooyu sax dañ naan bon ñoom affaire yi image rek la. journal la c'est ça moo tax boo gisee ñii di daw. dañuy daw laa man et puis souffrance bi ñu nekkee rek tu démb ñu ngi wone si ndox mi ñuy jaar. waaw euh, waaw Hongrie. waaw waaw xoolal hmm? loolu rek tu vois. seddaay bi ñëw na mu ñëw de hiver no mooy foog ñu daw. xam nga xam nga c'est trop facile li ah. tax français bu nekk fii. voilà di jël say métro. métro xaw ma la juddoo nekk ci paix bu la neexee dem. parc ba ah, waaw loolu c'est facile nga toog naan. waaw pourquoi gars yi di ñëw waruñ nañ toog seen kii. Ah. mais dañuy wax rek. sant yàlla ñoom guerre mondiale bi mu amee ñaata tubaab ñoo ñoo réfugié dem seen yoon. Mm. c'est de waay. Mm. mais loolu la. Mm. mooy ne nit boo nee ci jàmm léeg-léeg. c'est ça ngay fàtte ne rek. waay ñu bari. moo tax yonent Yàlla saar saar yi nga xam ne ñu bari dañ cee waru. wallaahi waay. mooy dañ cee ndox mi bu ñëwee ni ah. ravage muy def. ni kër ni ni ah. nga gis. waaw ndox mi yéeg a yéeg. yéeg ba ci étage waaw. xam nga loolu mooy ku mu dalul. waaw ku mu dalul waaye c'est ça waay wallaahi waay. Hmm. moo tax dof yooyu ay politiciens hmm. yenn ci kii politiciens français yi da naan naan gaa yi euh, migrants yi nii. di hmm. jóge ay Syrie yi di ñëw nii ñoom. duñu ay pauvre ndax ay duñu ay pauvre ndax koo ci gis mu yor benn smartphone téléphone ma ne mais du yor téléphone. waaw waaw lan ngeen bëgg. waaw téléphone daa jar dara. ah ñu ne yéen waaw ñu ah, <laughs> ne mooy ne c'est-à-dire waaw ñoom dañuy foog ne rek si Tivaouane dañuy ñëw partout fii waaw xam nga fi nga nekk boo fa amee jàmm. Tivaouane moo tax xamuñu li xew xamuñu ah. li xew. xamuñu la xew moo tax nag moo tax jàmm mondolo moo mbir la moo xam ne moo ku newul ci hmm. ay tension ci guerre doo xam valeur bi mu am waay doo xam de waay doo ko xam de. yaa boo di expliquer ñenn ñi nga mm. xam ne xamuñu ko te bëgguñu koo xam. Mm. tout temps dañuy jàpp na non yow daal moo daal saa yi. trop tout normal. voilà tout est way. non chacun daal il faut fermer les il faut kii voilà. loolu de boo fermé woon frontière yi fu ne nga def fu police yi gaari yi par force mu ngi nii mënuñu ci dara mais nit noonu la mel nit nit du toog foo xam dañ koy rey te amu ci choix manu la demande ah. boppam mais du fa toog waaw du fa toog kay du fa toog ça way parce que rien que pour ñëw bi de ma la souffrance là tu vois ah bon gars yi yooyu ko moo tax ñàkk pexe la ajjana na illaa qiilan salaaman salaam hmm. jàmm rek hmm. loolu mooy kon waa ñu njëkk ñi léegi nag mu des deuxième bi muy wa asxaabul yamini te ñoom la njëkkoon a cité mm-hmm. mu ne wa asxaabul yamini ma asxaabul yamin mm-hmm. ak waa droite waa ma asxaabul yamin mbaa xam nga lan mooy waa asxaabul yamin xam nga ñoom ñooy ñan mm-hmm. ku bëgg bokk ci ñii daal boo alxuraan wax na ci yu bari hmm. mais fii day wax seen récompense mu ne ñooñu nag euh. fii sidrin maxdud dañuy nekk ci euh, àjjana yoo xam ne cidre cidre moom xam nañ ko ah moom la français naan cèdre hmm. cèdre benn garab la gu hmm. mooy euh, gars yi dañ koy def ci seen oto yi kii bu ndaw noonu genre kawsu quoi. waaw waaw. effigie mm. beeg yooyu. Mm. moom mooy kiiwu représentant kiiwu Liban Liban mm. boo gisee seen drapeau yi. cèdre lañ ciy def cidre. mais cidre. Mm-hmm. Euh, am na nuñ koy woowee. ci wolof. Euh, am na lu am fàtte naa tudd mooy maxtuut ndax garab la boo xam ni mm-hmm. en général. day am ay day jamaate hmm. yenn yi day am yenn yu ciy jamaate ah, moo tax euh, ne nag maxduud mais yooyu dañ koo dam hmm. yooyu amu ci hmm. mu ngi mel ni ñu ne la gar lii garabu sump la xam garabu sump day am yi yuy jamaate mais garabu sump goo xam ne loolu amu ci mooy euh, cactus comme cactus ah, yi cactus boo xam ne li ciy jame yëpp newu ci mais mais mu am fruit yoo xam ne nag mooy sedd ni mel dina ko gën indi ci biir mu ne ñoom dañuy nekkoon fii sidrin maxduud wa talxin mandud ak talx mooy garabu euh, garabu le bananier voilà yi da lay wax façon garab yi nga xam ne mu ne wa zillin ak ker boo xam ne mamduud ker goo xam ne amul fu mu yem gu tàllalu lay doon euh, mooy température àjjana dafa nirool ak suuf xam nga suuf fii ci suuf am na ñu bari soleil bi arrangé wu leen da di jox ay cancer du mm-hmm. Mm-hmm. ak yu mel noon ak mm-hmm. gaa yi nga xam ne bon àjjana nag amul soleil euh, leeru yàlla moo koy leeral soxlawul soleil hmm. euh, moo tax kii nu mu tudd mu ne hmm. euh, am na saar bu muy wax bi muy wax loolu ne du amul shamsan wala zamhariran hmm. la gisoon nañ ko de ah, gisoon nañ ko saar boobu suuratul muzammil la bu ma juumoon Mm, mu ne àjjana amul shamsan amul soleil mm-hmm. wala zamhariran mooy seddaay yu taratar yooyu mm-hmm. amul fa <laughs> voilà ñaari extrême yooyu amul àjjana mm. ci leeru borom bi lay leer loo moo koy leeral mm-hmm. ah, mu ne kon wa dhillin mandud ak ker goo xam ne day tàllalu wamaa in ak ndox moo xam ne ñii nii xam nga ñii bokkul ak ñële mm-hmm. ñu njëkk ñi wax na leen li ñii ñeneen ñi la ñii ñoo ñu topp ci ñoom mu ne wamaa in dinañ fa am ndox moo xam ne mm-hmm. masku boo xam ne du du jeex buy sotteeku te du mm-hmm. jeex bokk ci ñeenti façon ndox yooyu am àjjana mu ne wa tin ak fooyteef yoo xam ne fruit yoo xam ne kasiira kenn mënu koo lim ndax bariwaay hmm. mooy ne façon ya fa am boo dajale woon façon yi am ci mooy façon fruit yi am ci àddina yépp yi nekk àjjanaa leen hmm. ëpp fopp tey am fii am nañ foofu meen tur rek lañ bokk hmm. tur tur rek lañ bokk parce que tur rek. la pureté. te mbir la moo xam ne. mooy loo ci lekk day gën a neex. bi nga ko mooy xam nga fii looy gën a lekk di gën a mm, doyal. moo tax nit ki dina bu xiifee. Mm-hmm. nga tegal ko muy añ fii début bi da kii mais bu demee ba commencé di suur nu muy gën a dem. Mm. appétit bi gën a wàññeeku. àjjana nag c'est le mm. contraire. <laughs> mooy looy lekk nii day gën a mm. neex mm. seconde mm. après seconde moom day noonu lay demee voilà mu ne kon wa fakihatin ay fooy téef ay fruits kasiira yoo xam ne yu baree bari la maqtu'atin doo xam ne nag amul ñu naan é mango yaa jët ji nag saison bi jeex na moom nañu mu ne di la maqtu'atin du dog mukk du jeex xam nga man nga ne du jeex nga ne mais y'a problème man na bañ a jeex mais ñu defal la ration mm-hmm. <laughs> ne la yow rationné la ne la yow bon quantité sàngam rek nga am mu ne déedéet loolu walla wax te kenn du ko tere mm-hmm. fii moom toolu maagu jàmbur boo fi dugg ñenn mm-hmm. <laughs> boo mooy lay xaj lañ lay dàqee <laughs> mu ne nag foofu non seulement du dog bu jeex mukk wala mamnu'a te amul interdiction moo tax moo ajjana ni benn nit benn nit benn nit mooy moom lu toll ni suuf waxuma la euh, France wala Sénégal wala Mali nii de wala euh, Arabie saoudite déet àddina bi monde bi lépp mooy mooy suuf si suuf si benn nit moom ko benn nit boo xam ne nag du xam nga fi benn nit bu moomoon waxuma la sax fépp waxuma la lion gii rek bu ko benn nit moomoon du mën a dem fépp <laughs> mooy li mu moom dina am foo xam ne du ko xam mais fee moom mooy dangay gis koo koo xam ne te kooku mooy lu toll ni àddina dix fois dix fois nga multiplier ko dix fois benn waaye am ko te bokk ci ñi moom mooy ki gën a tuuti le kooku léegi euh, kon kay loolu koy xam nga ne nekk fi di xëccoo ay terrain wa mm-hmm. di xëccooy suuf ak di sa mètre ay ah. ay portion tout mm-hmm. yooyu yamul benn njariñ loo xam ne la ngay dee ñu suulaat la ci mm-hmm. loolu kay jaru ko ay xeexoo ci wàllu suuf ay territoire yoo xamante ne ah, ah, dara taxul lu dul bakkan doom yooyu amul benn njariñ kon mu ne euh, ñooñu nag fu ñu yemoon wa euh, hmm. fa la maqtu'atin wala mamnu hmm. du jeex du dog te kenn du ko tere hmm. loolu mooy côté lekk mu ne wa furushin dinañ fa am ay lal yoo xam ne marfu'a yu kawe kawe la ndax nit ñi dañ dul am taay bii ñu am mooy àjjana kenn du fa suñu taay yii nii mm, non non <laughs> taay yi mm. moom du yi du yi euh, lal yu njool lay doon marfu'a mm-hmm. inna na mu ne nag góor ña fay dem seeni soxna ya yéen fay am wuur yàlla ne maa leen tàggal maa leen defaraat defar leen inshaan ak defar faja'alnaahu na daal di leen tëggat defar leen ab abkaaran ñu nekk ay ay janq uruban atraban mooy dañuy nekk ñoo xam ne ñooy euh, ay mooy ñooy bokk ñooy bokk ñooy bokk âge xam nga fii nii. Mm-hmm. Euh, sa àddina bi. Mm-hmm. surtout gaa yi def gaa yi takk soxna yu bari. léeg-léeg li tax tension yi bari seen kër. Mm-hmm. mooy ñi takk bokkul ah, <laughs> mooy damay dégg sax Aliou Sall di ko wax léeg-léeg. <laughs> <laughs> gaa yi bokk ci problème yi dañoo bokkul génération. Mm. ndax bu dee ne yow. paa bi par exemple moom dafa mm-hmm. soxnaam moo mm-hmm. ñaareel bi mu takk mm-hmm. moom doomi soxnaam yi ñoo maas <laughs> xam nga loolu moom loolu <laughs> loolu moom du du du dina xaw dina xaw a jafe <laughs> cohabitation surtout bu dee ndax génération yi bokkul àjjana nag non àddina moom mooy loo xam ne en tout cas amul. Mm. <laughs> mooy oh, mooy ay moo loolu moom. Mm. de façon urul ay rek dañoo bari waxatuma la ak ñeneen. Ah, léegi euh, mooy ne ñoo bokk ay ay ay maas la ñuy mm-hmm. xam nga nit nit nit ci nit nit. Mm-hmm. yàlla ni mu ko defee ni mu ko teg euh, binde mm. ruuxu nit. Mm-hmm. amul mag amul mag ak ndaw de. Ah, ruux ruux ñépp maase côté ruux moom ah, ruux baay jeeg mm. doom jeeg maam jeeg ñépp maase mooy ruux moom non fii ngay ñëw ñu def ko ci ah, ci ay euh, corps après mm-hmm. kii mag kii mais bu dee côté ruux amul mag mooy ruuxu ñépp maase mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. bon loolu nag <laughs> mooy àjjana nag buur yàlla c'est que ruux moo fa yëpp doole que yaram waaw waaw waaw hmm. ñéppay tolloo mais soxna yii tamit hmm. mu ne ñooñu hmm. uruban atraban ñoom ñooy euh, dañuy nekk ay jànq yoo xam ne ñoom ñooy euh, euh, maase te ñoom dañu nekk ñoo xam ne de toute façon ku nekk sa boroom kër ngay xam yooyu mm-hmm. nee ñu bari mais ñooy maase atraban atrab mooy ñoo xam ne ñoo bokk ñoo bokk ay at mm-hmm. oroban atrab li asxaabil yamin mu ne lool nag ñeel na waa asxaabul yamin ni mooy les gens droite yi ñu la waxoon mm-hmm. léegi nga ne waajeete bee paase bu ñu njëkk ñi neewoon suñu boroom neewoon nga ñu ne ñooñu ñu bari lañu woon ci ñu njëkk ñi néew ñi ñu ñu mujj ñi mais ñii nag mu ne ñii nag sullatun ñu bari lañ minal awwalin mbooloo mu rëy lañ minal awwalin ci ñu njëkk ñi wa sullatun mbooloo mu takku lañ tamit minal aaxirin ci ñu mujj moo tax mbooloom jullit ñi bi suñu boroom naan yadullahi ma al ak ahlu sunna wal ak yooyu yépp noonu mooy gis nga liñ naan ay musulman lambda ñooñu noonu moo tax ñoom moom ku ciy jaamu yàlla correctement kooku ay affaire am day baax te mbooloo la ñuy doon moo tax ay nit mënu ngeen a ñëw nekk groupe bu ndaw ni yéen a yor dëgg yéen rek voilà yéen jullit ñi ni ñu bari yépp ngeen ne yéen daal yéen la ku dul yéen baaxul. loolu day wane ne waxoo dëgg. Hmm. waxoo dëgg. Hmm. Euh, ndax suñu borom nee gis nga saa ñiy dem àjjana ñi côté nee na ñu bari lañ ci ñu mujj ñi ak ñu njëkk ñi ah ni ñu baree ñu ñu bari lañuy doon. Hmm. moo tax nit du désespéré yow ñu bari lañuy doon nga bëgg ne non oh, man nag xam naa suuf suuf man lay doon. déedéet mm-hmm. buur yàlla moom. Mm-hmm. moo tax mu wax ci xadiisul qudsi bi ne man daal ana inda dhanni abdi bi man daal fi sama jaam sama njortal jaam fi mu yem ci man rek foofu laa foofu laa yem ci moom mm-hmm. in xayran bu dee ne moom nit koo xam ne moom tout moom yàlla moom pour mu moom non en tout cas man lu négatif man lu jóge ci yàlla di ma laal moom lu ñëw mu jàpp ne noonu mu ne ku ma ku ma njorte noonu noonu laay koy feeñoo mooy ne léppam day positif ni ma koy feeñ mais nag bu dee da ngaa yii yàlla bu yow lépp côté négatif bon mu bàyyi la ak loolu moo tax ci benn riwaay mu ne kon nag na njortu ci man lu ko neex na njortu ci man lu ko neex moo tax waxoon naa wara kaw kaw ba yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko kan mooy àtti nit ñi yawmal xiyaam mu ne ko yàlla mu tëb ba ci kaw wàccaat ke kontaan mu ne ko lalla <laughs> lu naa ngay <laughs> yàlla mooy àtti nit ñi non mu ne yàlla mu man rëcc na man moom yàlla du ma bëggal <laughs> mooy yu mel no looloo baax voilà moo tax mm-hmm. euh, da yaakaar mm-hmm. tey euh, tiit tamit ci say mbiru léeg-léeg mm-hmm. ndax yaakaaru kese bu bu àndul ak jëf loolu moom lañuy wax ak tamaaw tamaaw mooy xemmeem voilà ndax loolu bu dafa wute xemmeem ak yaakaar bokkul ndax xemmeem mooy koo xam ne non day toog fii waa sawaay doo dem pôle chômage wala yooyu ay doo dem pôle emploi wala ga noom <laughs> <laughs> pôle chômage laa leen du yow eh, gars yi uh-huh. ah ñoom nga laa gis dafa mel ni entretenir ay chômeur lañ gën a mën. c'est ñoom moom man ñoom. pôle emploi woo. ah gars yi euh, pôle chômage. léegi yow nga ne man duma fa dem. Mm. Mm. duma seetal sama bopp. Mm. te luñ ma proposé mu bañ mais nag. xam naa nag le 31 de euh, octobre moom. Mm-hmm. oh jàppale cinq waaye ñu amoon cinq mille euros kooku noonu mooy loolu tamaa la tudd mooy day xemmem ar rajaa u nag yaakaar mooy ki nga xam ne danaan man bëgg naa ko am ba pare nekk ci tànk yi waay waay c'est oh, man de bëgg naa am bëri ko gerte déwén mm-hmm. commencé ci noor bi mm-hmm. utib tool commencé di xool noonu voilà kooku loolu mu def mooy yaakaar loolu nag la yàlla digle mais toog rek di xemmem déedéet mm. xemmem moom ndax loolu en fait li muy wane mooy waaye xamul yàlla mm-hmm. te tamit ñàkk teggin la sax mm. yow buur yàlla ne lii ku ko bëgg nii ngay jaar yow nga ne naa ko am te duma fa jaar mm. moo yow kon nag bu kenn désespéré ah. mm-hmm. mu ne sullatun minal awwalin gis ngeen fi wax yi nekk li ashaabil yamin mu ne ñu bari lañu nag ci ñu jiitu waaye wa sullatun ñu bari lañu minal aaxirin ci ñu mujj ñi kon ñooñu ñooy ñaari côté yooyu léegi nag mu des benn kon ñooñu ñooy waa gauche mu ne wa ashaabu ma asxaabu shimal mu ne wa asxaabu shimal bokk na ci kuréel yi ma leen numéro cinq waa gauche hmm. ma asxaabu shimal waa ndax xam ngeen lan mooy ñan ñooy ñooñu hmm. ak lan lañuy am comme récompense mu ne fii sami fii samumin wa hamim dañuy nekk foo xam ne dafay tàng jër ndox ma fa nekk tàng jër di bax mooy safara rek wa dhillin min yahmum ker goo xam ne ker guy jóge ci safara manu la neex euh, mu ngi mel ni am nga yonent mi alei saatu salaam doon na doon na misaale ki nga xam ne day toog ak ku baax ak kiy toog ak ku bon mm-hmm. mu ne kiy toog ak ku baax day mel ni ku toog ak jaaykatu parfum mm-hmm. mu ne kooku kuy jaay parfum yi mooy xet gu neex soit mu may bo mhm. mën na la cee may ci parfum bi mhm. wala boo ci amul lum la may dañ fay jële xet gu neex <laughs> loolu mooy toog ak ku baax noonu la mooy hmm, de façon mooy du doo xam ne hmm. dañ naan kii damaa toog moom jariñu ma dara hmm. xam nga yooyu léegi moom moom boo mooy nga toog bon nga sentir ne vraiment man j'ai passé vraiment gaa yi naan cent <laughs> quart d'heure boo xam ne man dara yokku ma ko quoi. Mm. Mm. te damay ragal sax waa ji wàññi ma sama. Mm. waaw toog ak ku baax nag loolu man da ne. mooy foo jaar mu jariñ la. jariñ la moo tax mu ne kooku. day mel ni kiy toog kiy jaay ak tiib waa jiy jaay. parfum soit bu may la ci. wala nga jëlu nga fi xet bu foo romb ñu xam ne ah, ngay xeeñ neex mooy nga nekk bu baax léegi nga commencé baax ni moom. c'est ça mu ne kantaar ki nga xam ne day toog ak ku bon nag. Mm-hmm. di jataayoo ak moom. kooku day mel ni. Mm-hmm. waa ji dem ci tëggu forge kii mbaaru forgeron bi. Mm-hmm. waa ji lakk beeg tex yooyu. waaw tàngoor ba nga fay jëlee woy. mayul affaire yi suti bënn sa yére. <laughs> mu ne kooku kan naa fi xil xiir mooy waa ji nga xam day ëf ci yooyu. forgeron bi nga xam ci xal yeeg yooyu. di te teg ay plomb beeg yooyu. mooy comme sidérurgie sidérurgie léegi rek mooy ku fay liggéey ak kuy mm. liggéey ci maison yi defar affaire parfum bokku ngeen parfumerie yi euh. ndax lan gis nga euh, buy ëf affaire yi wala lool mu koy yëngal wala mu koy ëwal boppam mm. air bu tàng boobu muy génni boo moyul mu lakk la ci ak tamit nga am ci suffocation boo xam ne boo moyul doo foo génn mm. ñii namit looloo leen dal mm. wa dhillin min yahmum yow safara ker boo xam ne mm. ker boo xam ne yow bon dangay gis jàpp ne ker la ker ju tàng jër la mm. contraire bi mu ne léegi mel ni léegi mu lay mu lay mu lay décrire mu lay euh, boobu mooy lan mu ne ker boobu mu ne laa baridin seddul wala karim tabu lu baax seddul teddul seddul teddul baaxul ne ah mais buur yàlla waa ñii moom xoola ñoom rek la joxe lan moo tax ñu dugg fi ñu dugg xam nga ñi ci kaw dane rek jaza am bi ma kaanu ya'malu lii de mooy ñu njëkk ñi mm-hmm. as na as-sabiqun dane lii ñu am de mm-hmm. payut lañ doon jëf la mais waxu la lañ doon jëf mooy la ñi mujj muy asxaabul euh, yamin ñi ci teg woon mm-hmm. waa droite dane woon rek waxul lan lañ def dane loolu li asxaabil yamin lii nii ma leen defal ngir ñoom la mais ñii mm-hmm. ñu mujj ñii nag di waa safara non seulement dafa wax lu ndaw ndax lu ndaw loolu ndax mooy li yonent mi alayhi salaatu waxoon ne suñu boroom nee na a'dadtu lil ibadi salihin te loolu waxoon nañu ko ci jotaay bële wees que ne waajal naa ngir sama jaam yi nga xam ne ñooy ñu baax yi loo xam ne bët masu koo gis xel masu la rot ci xolu nit te euh, maa la aynun ra'at te nopp masu koo dégg mais ni mu mel foofu ci côté ñi euh, àjjana contraire bi la mel côté safara mooy ne safara mbugal mi fa gën a mooy ne nit manu ko woon am àddina ah, mm. mooy nit bu jàppoon benn waay ki dàq le plus grand tortionnaire de la terre mm. depuis les des ah, les temps kooku mm. bu jàppoon kenn di ko mbugal manu koo mbugal mbugal ba ba mu ba mu ba mu ba mu jotee mbugal ni gën tuuti safara léegi nag euh, ngir yërëm gi yàlla yërëm jaam yi mu wax ñii lan moo tax ñu dugg fii bu ko defee hmm. yéen ñi koy dégg ngeen bañ ngeen bañ a tomber ci piège boobu hmm. voilà léegi nag hmm. comme que nii lañ fay ne ay ndox yu tàng safara soo xam ne ju tàng jër lay doon ker yu tàng jër seddul teddut baaxut mel nañ ne mais ñii lu leen fa dugal mm-hmm. mu ne innahum kaanu qabla dhalika mutrafin gis nga boo gisee ñu mujj fii mm-hmm. innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu dañoo nekkoon qabla dhalika avant lii mutrafina di ay noceurs internationaux mm-hmm. mooy ne ñoom dañoo tàggat seen bakkan def kow fas war ci mu leen di jëme fu leen neex ñoom ci seen bopp ñoo tàggat seen bopp aw aw fas jël ki ñu naan bakkan ne ko conduire nga fu la neex mooy topp seen bakkan di noos rek mooy lu neex ñoom daal lu neex seen bakkan rek lañuy def mm. mm-hmm. mu ne wakaanu yusirruuna ala al-himd al ba pare nag en plus ñu teg ci di persister di continuer ci jaamu loo xam ne du yàlla gu alxinsil azim yii dinañ ci gën a ñëw insha allah bii di ñëw ndax heure bi jot allah dinañ gën a ñëw ci li tax ñu dugg fa lim ne innahum kaanu qabla dhalika mutrafin wa kaanu yusirruuna ala alxinsil azim wa kaanu yaquluuna teg ñu naan ay daa mitna waaye yow buñ leen masoon wax ci kaw suuf naan leen ay jaamu leen yàlla ñu naan yéen na ngeen bu lu leen dal. Mm. ay daa mit naa ndax ñun bu ñu deewee. Mm. Ah? Mm. mit naa wa kunna ñu mujj nekk suuf waaye ay yax yu fënax ci àll ñu sànni ñu. ay naa la mabootu ñeen foog ngeen ne dinañ jëkk yéen da ngeen a sànni walla yéen insileen <laughs> mu <laughs> lañ doon wax <laughs> yooyu yëpp dinañ ci gën a ñëw insha allah bii di ñëw kon ñu yem noonu